waaw yàlla du digle mu def du tudd yàlla du sant yàlla du bàkk yàlla du dollu njikkal boromam dara waaw dayir danaan moom la moom la moom la ay effort bu baaxee moom la bu bonee ñin ñi la ak ñeneen ñi ñoo soxor ñoo bon waaye yàlla moom amul ci dindo waaw wal iyaadu billah wa in kuntu ay woy ta man mii la minal saaxirin dama bokkoon daal ci àddina ndeke ci ñi doon saboote laa bokkoon au lieu ma jaamu yàlla ma jàpp di saboote ñi gëmoon yàlla waaw ma ne gëm naa waaye ñay jaamu yàlla ma leen di saboote ay ndekete man lool laa newe woon waaw aw taqula borom bi naan waaye tekki lii laa leen di bañal de waa ji ñëw di wax bakkan naan law anna allah hadaani yéeféer bi <laughs> ay woy bu ma yàlla jindi woon ba teg ma ci siraatal mustaqim bu dee jullit bi nga xam ne moom daa taxaw doon def lu ko neex balaa mu gindi ko law anna laa hadaani ay way bu ma gindi woon ba ma mën a sama xol bi ginnaaw bi ma nee jaay nee naa yéy ci sama làmmiñ gëm naa naafiq bi ay way aka neexoon waaye yàlla yàlla yàlla leeroon sama xol gindi ma ay way bu boo konoonte kon la kuntu doonante kon doon naa bokku minal na ci ñi ragal yàlla aw taqula dama leen di bañal bakkan ñëw ëllëg de xiina taral azaba jamono jëmee gisa mbugal ma mañ leen doon tëkkoo ñuy weddee lan law an na lii karra cay bu ma amoon ak dellu bu ma amoon ak dellu ca àddina fa akuna kon dinaa bokk minal muhsiniina ci ñi nga xam ne ñooy way rafetal ya kononte kon ma bokk ci ñoom ah ñun ñii di dund bu ñu ngi dégg aaye qu'est-ce qu'on attend léegi dañuy continuer daal ci suñu yooyu di mani ah non bu dee am nañu xel waaw bu dee am nañu xel waaw balaa suñu boroom ne mukk balaa ah kay yow lii nga doon wax lii lépp amoon na lii nga wax law anna allah hadaani alam ahdika yónniwuma la bi yonent ngir mu leeral la ah balaa li am ba def qad jaa'atka dikkaloon na la aayaat samay laaya yu tukkee ci sama yonent yi wassalaam ba mu noo def fa kazzabta biha dang li weddi woon ne lii amul ay asaatirul awwaliin la quoi iktatabaha ah, fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila lii du dara ay épopée des anciens le récit des anciens ah alxuraan yi c'est c'est que bu dee pour waa Moyen Âge doon na dox mais ñun on est moderne quoi da ngay xam ne quand même chacun a son avec son époque quoi alors que ñun waa loolu nga doon wax waaw balaa xam jaaka lépp ba def kay diggaloon na la hadaani yàlla gindi woon na la mooy waroon na la hidaayatu irshad defoon na ko ci joxoon na ko yonent yi alayhimu salaam ñu lay indi indiqué di leen wan yoon wu baax wi waaw jaare ko ci aaya yi ngeen di wane ngeen ne woon du ngeen gëm lu dul ngeen gisi aaya borom bi wan génn ci seen loxo ak seen taalibe yi seen aaya yi fa kazzabta biha yow li nga def mooy da nga koo weddi wastakbarta nga doon rëy rëylu wa kunta da ngaa bokkoon minal kaafiriina ci doon suul jëf waaw xéewal yi la yàlla defal yëpp reconnaissant woo ci dara nga bokk ci ñi nga xam ne nag ñooy yéeféer yu mag yi suul ko tu jëf yi waaw kon nag mu ngi noonu de kon nag lu borom bi doon nañu moytandu ko loo lii moo tax al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu taala mu ne ah ci riwaayam bi mu ne te ñooñu toog ab jataay tudduñu yàlla te julliwuñ ci yonentam alayhi sa seen yonentam alayhi salaatu salaam illaa kaana alayhim kira lu dul ñu nekk seen kaw kira de ak riccu fa inshaa léegi nag moo tax sànk ba léegi maan bu dee yàlla da koo jàppe loolu waaw ndax ku ci masiiha bu dee jullit la ci masiiha yàlla la xam nga lay wax waaw mooy bu dee jullit la ñii jullit wax kon nga xam ne kon fa insha bu soobee azabahum mu buggal leen wa insha bu ko soobee soobee ghafara lahum mu jéggal leen parce que yéefér moom buggal ke sa yam <laughs> yoon yàlla waaw bu dee yéefér bi nga xam ne dana kitaab yi la yahuud la yahuud la wala nasraan la nabiyuhum boo foo koy dugal waaw moom ci yéeféer yi la bokk moom moom reconnaître wul yonent bi alayhi salaam gëmu ko du toog di jullee di julli ci moom gëmu ko nee na Seydina la gëm fala ak yem bu dee chrétien la bu dee ab yéehud la ñoom Seydina Muusa ak ñi ci suuf waaye gëmul Seydina Isa yàlla tere kon Seydina Muhammad alayhi salaam kon walam yusallu ala nabiyihim ñoom loolu amuñu ko te te yàlla moo du nangu benn tudd di ko tudd laa wax tudd buy buy jaar na waaw lam yankurullaha fii yàlla du nangu kenn di ko tudd lu dul ne yow jullit yonent may sasam da nga koo bañ ne reconnaître oo ko ab yonent naan maa ngi tudd yàlla sa tudd googu ñàkk tudd ya c'est invalide yàlla jëppi na la soxlawu ci dara jaru ngay ngay ngay sonal sa bopp waaw waaw jaru ngay sa bopp moo la yonent may sasam ne lam yasma bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima utiya bi bima jitu bi ha illaa wa huwa min ahli an-naar waaw mu ngi sax imaamu tim euh, euh, muslim waaw mu ne kenn du ma dégg ab yahuudi wala nasraani ba pare gëmul li nga xam ne moom laa fi indi gëm gi nag du waa gëm naa yonent bi alayhi salaam bon gëm naa je crois en Muhammad que c'est un messager c'est un prophète en tant que yahuud ou juif ou chrétien waaye man damay rester ci sama religion bi ma ne mooy li ma jàppe religion mooy ci yahudi yow judaïsme wala christianisme mais du ma womat la mais bu boobaa lan mooy al imaanu bu boobaa wax yépp mooy tekkil ma lan mooy al imaanu al imaanu qawlun bil lisaan wa i'tiqaadun bil janaan loolu mooy gëm da koy wax sa làmmiñ fas ko sa xol say cër di ko jëf nag nga ne gëm nga yonent bi sa saam te yow nee nga nee nga gëm nga ko sa xol très wax nga ko très léegi lu tax manoo womatu ci kon sa loolu day wane ne sa wax ji nga naan gëm nga ko sa xol du dëgg amul te yàlla soxlawu ci dara de toute façon voilà loolu li koy dina wane moo tax Seydina Anas mu ne booy bi benn booy bi yahuudi boo xam ne doon liggéeyal yonent bay saa salaam da doon ñëw kër saa salaam moom daal yàlla daa def daal mu bëgg yonent saa salaam quoi te saa bu xëyee rek ñëw kër yonent saa salaam bu amee lu mu lu mu soxla mu nekk ci ñu jekki rek yonent saa salaam gisu ko mu ne waaw ana diw lu nag gisuma ko ñu ne moom de daa feebar de mu ne jóg leen ñu dem seeti ko ñu dem fekk ndeke xare bi daa feebar yoneen saa salaam toog ci lal bi mu toog ci wetam mu gis ne kii boo mayul léegi mu génn àddina mu ne ko diw mu ne ko tuddal waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah waxal seedeel kene amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te man mii ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa ah xale bi daal di xool baay ji waaw daal di xool baay ji mooy ngir ah autorisation baay ji ba xam baay ji ne ko ati abal qaasimi ne ko toppal abul qaasim di yonent bi sallallahu alayhi booy bi daal di tudd ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek génn àddina waaw yonent sallallahu alayhi wasallam kontaan ne alhamdulillahi alladhi hadahu bi maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko gindi jaare ko ci man ba pare ne saxaaba yi waajal leen seen mbokk kañ la nekk seen mbokk ah lan moo tax mu ne hadahu euh, alhamdulillah booy boobu gëmoon na yahuudi ah <laughs> yahud la woon bu doon ne nit man nga ne te booy boobu yaakaar nga ne ku ñëw bay liggéeyal yonent saa salaam tous les jours kooku amul benn benn benn genre ngëm ah, en tout cas lu mu ko jàppal xam ne kii nii il n'est pas n'importe qui pourtant mais ngëm gi mu nekkoon muy yahuud yi te nangul woon a dugg ci l'islam loolu moo tax yeneen saa salaam ne ko génnal ne ko tuddal turu baax yi ba mu ko tuddee faatu mu ne ko maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko moo ko muccal ci safara jaare ko ci man kon loolu luñ ciy dégg képp koo xamante ne nangoo seede ne yonent saa salaam mooy yonent te di ko topp nga gëm ko fas ko yow ci waa safara nga bokk comme ni mu ko waxe sinon yahuudi yi boobu jarul mu naan ko tuddal baatu seede comme que jàppoon na waaye kooku daal de toute façon gëm na jeex na c'est bon voilà même bu mais na des ci yahuudi yi am loolu amul voilà kon loolu lu ama am solo la ah kon moo tax euh, tu julli wuñ ci tudduñu yàlla nekk ci jotaay tuddu ngeen yàlla ba jóg tuddu ngeen yàlla julliwu ngeen ci seenub yonent loolu ne dina nekk seen kaw tira waaw <laughs> waaw ah <laughs> bële tira bu dee daf ci riwaay yi ñaar mu ne qaala wa qaala ba'du ahlin ma'rifa bil arabiyya huwa sa'r as mooy euh, revanche mooy da def dara ñu fay la def waaw yaa yaa defoon ak yëga di maan ci sa borom léegi kon borom bi bu la fayee loolu da la ko da dina la ko dum dina ko duma moo tax mu fa inshaa bu soobee azabahum mu mbugal leen wa inshaa bu soobee ghafara lahum waaw kon nag loolu moo tax kanam yonent bi dina jàngale li nga xamante ni mooy eh, ci aadaabul majlis wal jalis ah nit ki bu toogee fa nga xam ne fa la toog buy jóg bu dee eh, ñaan nga muy wax ak la nga xam ne moom lay wax bu ko defee loolu lépp bu ko defee ah, mu daal di nekk day effacer lépp loo xam ne eh, wax juñ xooxoon waaw waaw <laughs> waaw surtout rawatina nga nekk jataay boo xam ne moom mbuusuur ga dafa bari waaw lan ngay wax boo xam ne boo ko waxee nag loolu lépp te tudd yàlla la tudd yàlla waaw sant yàlla tudd yàlla bàkk ko ñaan ko jéggal dellu ci moom boo ko defee rëcc rëcc yi am ca jataay bi yëpp borom bi nee na yonent saa salaam nee na da koy da koy jéggal allahu akbar waaw allahu akbar te yonent saa salaam moom noonu la doon def saa bu ma soona toog jataay bay jug bay jóg da doon tudd waaw nga xam ne jàngalekat bi du da ngay jàngale rek après yow say jëf wuteeg li ngay jàngale waaw saa bu ma soon a toog ci jotaay bay jóg daal di wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar muy kafaratul masjidi euh, majlisi boog dañ ko dañ ko koy woowe kafaratul majlisi waaw waaw subhanaka gàcc ngaalaamaa ñeel na allahumma ay eh, sa borom wa bihamdika ji jaar bi la sant rek ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha illaa anta amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yow ka maa ngi lay ñaan nga jéggal ma wa atubu ilayka tey tuub di dellu ci yow borom bi tabaraka wa taala kon loolu lu ama am solo la loolu nañ ko gis ci buntu yi nga xam ne mooy ñëw ci téere bii ñu nekk muy eh, téere bii nga xam ne di wax ci aadaabu nawmi wal idtijaa ak yooyule kon hadis baa ngi lëkkaale bi gisaale nañ ko ah, euh, gisaale nañu ko waaw mooy kon daa bokk ci tegginu jataay boo nekkee ci jataay nga bañ a jóg ca jataay ba wala nga tëdd ak tëdd bul fàtte ko de wamani tajaa mag jaan képp ku tëdd ab tëdd ab tëdduwaay te tëddoo fër yàlla lu dul ne loolu dina nekk sa kaw li nga xam ne mooy tira waaw alhamdulillah borom bi dañoo bind ngir ñu koy jaamu ngir ñu dellu ci moom xéewal yi ñu defal yépp c'est loolu di ñu delloo ci moom borom bi tabaraka wa taala mais pas ñu jël ko utiliser ko di ko jëfandikoo ci loo xam ne ay yéga di maan lañ waaw borom moo taxoon mu wax waaw ca suuratu ali imran inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi llayli wan la ayatin li ulil albaab alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi as-samaawaati wal ard rabbanaa maa xalaqta haadaa baatilan subhaanaka faqinaa azaaban naar bana aaya jeexee rabbanaa innaka man tudxilin naara faqad axzaytahu wa maa lizzaalimiina min ansaar rabbanaa innanaa sami'naa munaadiyan yunaadii lil iimaani an aaminuu bi rabbikum fa aamannaa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 nekk na ci bindum asamaan yi wal bi ak suuf yi la waxtilaafil layli ak jàllarbeku ak wuute gi nga xam ne bu guddi gi ñëwee bay dem guddi bëccëg gi ñëw wan na xaaree bëccëg gi waat naa ne la aayaati lool ay mandarga yu wane kattanu sañ-sañu man-manu borom bi tabaaraka wa taala waaye ngir ñan li ulil albaab ngir ñi nga xamante ne nii ñoom boroomi xel lañ yoo xam ne yu ñaw ta sell tey xalaat tey dellu ci seen borom ñoon mooy lan waaw képp koo xam ne boo toogee ci jataay tuddoo yàlla jóg tuddoo yàlla santoo yàlla julliwoo ci yoneen saa salaam yow bokkoo ci ulul albaab waaw yow bokkoo ci <laughs> mooy ñan mu ne alladina yazkuruna allaha mooy ñi nga xam ne dañuy mentionné di tudd yàlla qiyaaman moo xam ñu ngi taxaw wa qu'udan moo xam dañoo toog wa ala junubihim wala ci seen wàll yi bu ñu bu ñu tëddee mu ngi noonu waaw wa yatafakkaruna te ñuy xalaat fii samaawaati ci mbindum asamaan yi wal ardi ak suuf te naan rabbana ginnaaw bi ñu seen làmmiñ ak seen xol fekk ci leen bu yàgg ay rabbana ay suñu borom maa xalaqta hada baatila waat naa ne borom bi bindoo lii ndax caaxaan quoi non bindoo lii ngir ay caaxaan bindoo asamaan yi ak ngir caaxaan waaw non non subhaanaka gàcc ngaa laa borom bi faqinaa yal nag ñu jéggal yal nag ñu muccal yal nag ñu préserver yal nag ñu soril muccal ñu azaban naar mbugalum sawara waaw moom lay wax ni waman taja madjaan ku tëdd tëdd tëdd fenn ba jóg yow nga tëdd lat mat laa bu nooy népp waaw ba nga tëddee nga fàtte say bor yow waaw ba ngay tëdd au teggin yi ñu gis fii ci buntu bii tam waxoon ko Seydina euh, Albara ida awayta ila firashik ida atayta madja'ik waaw fatawadda wudu'aka lis-salat na nga jàpp teggin boobu defoo dara waaye boo ñëwee bay tëdd na nga tëdd ci shiqqal ayman sa côté ndejoor tus boo paree ya nga xamante ne façon ñaan ya xamante ne allahumma bismika amutu wa ahya defoo tus <laughs> waaw waaye bi nga xamante ne nii moom mooy allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk rabatan wa rabatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyika alladhi arsal defoo ci tus ayatul kursi yu defoo ci tus qul huwa allah tus qul a'udhu bi rabbil falaq tus qul a'udhu bi rabbin nas tus yow daal tus tus tus tus sur toute la ligne nooy zéro <laughs> ay bëti ay ñaari bëti golo kese nga am fépp defoo tere waaw yëga di maan dem def say mbir ba ñëw waaw sàll sànneeku ci lal bu nooy nepp waaw fiix ngelawul yàlla yi li la ëpp nga toog nelaw xërën ba mu neex la nga jóg alhamdulillah sax defoo sant yàlla alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'dama amatana wa ilayhi an tus dafoo ci dara akbar yow daal waa après nga jóg daal bi yàlla tere ko bu mayul ay julli fa non c'est pas grave julli mooy bu amee ku faatu rek bu amee deele ku ko jege moom but kib <laughs> commencé sellal waaw daal bi jóg yoonama ah. takk bu dee day liggéey dem liggéey waaw def réveil am bu daa war yeewu amul fenn fu muy tudd yàlla dem yoonam wa man ittaja matja'an képp ku tëdd ab tëdd tudd wa turu yàlla dina nekk ci kawam ak wàññeeku dina nekk ci kawam ak rëccu ëllëg dina rëccu waxtoom yooyu mu passé woon ci leneen lu dul tudd yàlla akbar waaw wa arghabu walaw suway'atan faqat lita'malu salihatan liya'malu liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu ha Allahu akbar borom Masaalikul Jinaan ash-Shaykh Abul Mahaamid ash-Shaykh Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim waaw mu ne wa arghabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma'al hayaati walaw suway'atan faqad li ta'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu mu gis ne li gën a lu ci mbir yi ngir ñi faatu boo deewoon fekk leen ke seen bàmmeel yi pëkk pëkk pëkk di dañ naan la raddun ila dunya ñu ëpp ci ñoom ay saa yëg di man lañ min al ghafilin waaw wala takun min al ghafilin allah lañu borom bi waxoon bul bokk de ci saa yëg di man yi allahu akbar wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al jahri min al qawli bil ghuduwwi wala takun min al ghafilin borom bi waxoon ne tuddal sa borom ci sa bopp gisoon nañ ko fan yee di toroxlu te di ko def ci digganteeg moom bañ ko yëngati ci kaw ci wax borom bi daa bëgg ñuy mentionner trop ci suba yeeg ngoon yi te bul bokk mukk ci ñuy yëngati yi nga xam ne mooy lii nii duñ ci nekk ku nekkawul ci lii ci saa yëngati maa ne nga bokk kon wa arghabul ashiya'i lil amwaat li nga xam ne moom moo gën a xemmeem lu ñir ñi nga xam ne ñoom leen dugal seen bàmmeel yi mooy lan raddun ila dunya ñu delloo leen àddina waaw damaa bëggoon ngeen wax ma yéen waa bàmmeel yi ay way lan ngeen gën a bëgg ah ñu ne delloo ci àddina ngir lan ngir tabaxi kër déedéet ngir suñu projet ngeen amoon ngeen àggale ko yi ngeen xam ne naaloon ngeen ko def ba koy def euh, malakul mawti jël leen yooyu mukk raddun ila dunya la wax maal xayaati ànd ak ak ñu yor dund koo xam ne ko leer nañ la lu ñu fay def ah gars yi dañ dul xeeb dara walaw soya même bu doon ab kerse bu ñu toj toj tojati ko rek ab ab ab ab ab seconde bu ñu xar xarati ko bu tuuti sax dañ naan baax na yàlla boo ñu mayee lool ñu dem di commencer comme si ñu commencer laa ilaha illallah bala moo jeex sax ñu faatu ci kaw lool sax jël nañu. benn tierce bu lu tax ngir ñu jëf waaw waaw lu baax lu baax allah lu baax nee nañ lu baax lañ bëgg allahu akbar boo xam ne tanfa'uhum moo leen di jariñ in qafalu buñ delluwaatee alaaxira xanaa loolu du borom bi moo ko waxoon loolu nekk lu dul li borom bi waxoon suuratul an'am walaw tara idh wuqifu 'ala an-naari fa qaalu ya laytana nuraddu wa la nukazziba bi aayaati rabbina wala nukaddiba bi ayaati rabbina wa nakuna min almuminin waaw suñu waroom nee na gis nga yéefir yi di taxawaalu ci kaw suuf di jaay bataran di rëy rëy loo ko yooyu wa kufran wa juhuda ak di di di jaay ak fëttërlu ci kaw nit ñi way ngëm yàlla yeeg ak aayaay borom bi seen yàlla yàlla waaw ku tudd yàlla sax ñu mbugal la mu ne gis nga cëy boo leen gisoon bés bi nga xam ne te lañ leen di taxawloo buntu sawara fa qaalu ñu xam ne ne eh, kuttus nañu kuttus gu amatul sans retour ça c'est kuttus sans retour la ilaha illa ñu ngi naan yaa laytana ay wëy aka neexoon waaye ñun ñii nu raddu ñu delloo waatoon ñu àddina waaj te buñ ñu delloo waatee wala nu kazziba ñu bañ a di weddi bi aayaati rabbinaa suñu aayay borom yonente ya fi ñëwoon ak lañ fi indi woon ak seen ña leen gëm ak yooyu ñu bañ leen a weddi way bañ a weddi aayay borom bi suñu borom wan nakuuna bu ko defee ñu bokk minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi suñu boroom ne waxuñu lu am de bal bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qabl dafa feeñ tey seen kanam la nga xam ne dañ leen ko nëbboon avant muy dañ leen ko doon wax de mais comme que loolu mooy nit ku amul xel du jàlliñ ci moom dara tëkku du jariñ ci moom dara day bàyyi ba gis fekk mu trop tard mu ne doo rëjëm waaw lañ leen doon wax mu nëbb woon ci ñoom ñu ko doon bañ loolu kese ci lu jiitu woon ci àddina looloo feeñ dañ leen doon yowmal qiyaam dekki am na ñuy ñu wax boof boof boof ça c'est des histoires de pour les pauvres là oh mu ne suñu borom ne walaw ruddu gis nga buñ leen delloo woon la aadu limaanuhu an doon nañu delluwaat dañuy wax rek ka lañ leen doon tere wa innahum te ñoom la kaalibuuna expliqué kat lañ <laughs> waaw ndax ñu ngi nii ci àddina naan wa qaalu in hiya illaa xayaatuna dunya wa maa nahnu bi mab'uuthiina voilà <laughs> waaw ñu ngi naan daay waaye ma ne lii dekkul suñu dund gi bi ñuy dund fii loolu lañ doon wax suñu dund gi la moom lañ am bu leen ñu kenn du ñu pang du ñu dekkil du ñu yabal dara wax toog leen nee allahu akbar kon nag loolu lu ama am solo la mooy ñun ñu ngi dund nañ fexe bañ a bokk quand même minal ghafilin yi nga xamante ne nii bu ëllëgee dañuy rëccu waaw wala takun minal ghafilin te nan lañu ñu koy bañ a nekke mooy wazkur rabbak di tudd say borom moo tax yeneen saa salaam ne ku fi toog benn bërëb ba jóg tuddoo yàlla julliwoo ci yonentam seen yonent alayhi salaam lu dul dina nekk ci sa kaw ak ak rëccu ëllëg waaw dina nekk sa kaw rëccu te dina nekk ci sa kaw bu dee ca riwaay Imaamu Tirmidhi bale mu ne leen ci waa ahlul eh, lugha de nee nañ mooy sawara <laughs> buñ la ci àggee buñ la ko bu ñu la ko fayee kon nag loolu lu ama am solo la wal iyaazu billah moo tax al imaam daal di koy eh, jeexale fii nga xamante ne mooy bunt bii di wax ci aadaabu mi Eh, wal ittijaa'i wal qu'udi wal majlisi wal jalisi war ru'ya léegi nga ne mais ana loolu ñu ne la loolu mooy bunti mu ngi ñëw ci kanam ah ru'ya moom la mujjël ci mooy dernier bunt bi mu téere bi voilà mooy dernier bunt bi nga xam ne moom la indi fii te jalis bii dina ci gën a taxaw eh, baabul fii aadaabil majlisi wal jalis dina indi ci kanam loolu muy cent vingt neuf bi moo tax Euh, loolu lu ama am solo la fii nag daa am lu mu la ci laalal tuuti rek waaw dina la ci laalal tuuti xatta fii côté ñaan yi tegginu booy euh, ak naw mi wax nañ la ne euh, chapitre bay ñëw ca kanam ak kanam waaw chapitre bay ñëw ca kanam ak kanam foofee al imam dafaa def muy chapitre bi nga xam ne mooy deux cent quarante neuf baabu maa yaquluhu inda an-nawm te bu boobaa hadis naa Hudayfa gisoon ah, mu ne leen saa salaam bu doon dem ci lalam da doon wax naan alhamdulillah allahumma bismika amutu wa ahya da ko fiy indiwaat hadis sayyidina al-Bara bi ñu gisoon allahumma aslamtu nafsi da koy indi mooy yooyu yëpp da koy indiwaat kon nag loolu lu am am solo mais koy indiwaat yeneen voilà dafay indiwaat yeneen ngir gën koo yaatal waaw imaam léeg-léeg mu def lool laal lal la tuuti fenn après tasaat ko feneen waaw <laughs> jalis bi mu ngi ñëw kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna